kon al imaam al xaafid al Buxaari rahimahullahu taala kon kitaabul faraa'id baabun man iddaa ila ghayri abi mu ne haddathana Asbagh ibn al-Faraj kon gis nañ ko jarul ñu ciy taxawaat génn àddina la 225 am nañu ne 226 am nañu ne 220 wallahu taala a qaala mu ne haddathana ibnu Wahb mooy ki nga xam ne moo doon moo ko doon bindal muy ibnu Wahb di lu jëm ci téere yeeg yooyu mooy Abdallah mooy bibliothécaire am mu doon tey al-Warraq la bibliothécaire <laughs> mais Abdallah ibnu Wahb al-Misri di Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad eh, al-Misri al-faqih nekkoon ki nga xamante ne mooy faqih bu mag bi Euh, gane àddina 125 génn àddina 197 qaala rahimahullah axbarani amrun mu nekki ba nett mooy amru muy amru ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansari mawla Abu Umayya al-Misri al-faqih rahimahullahu ta'ala gane àddina 92 génn àddina 148 moom itam am na wute an Ja'far ibn Rabi'a mu jële ci Ja'far ibn Rabi'a taadi Ja'far ibn Rabi'a ibn Sharahbil ibn Hasana al-Kindi Sharahbil ibn Hasana hmm? rahimahullahu taala moom Jaafar ibn Rabi'a rahmatullahi alayhi wala rahmatan wasi'a mu ngi noonee léegi moom euh, euh, euh, muy Jaafar al-Kindi lañ koy wax rahimahullahu taala rahmatan waasi'a kañ la gane àddina kañ gawol jaaju bokk mais mu génn àddina la 132 am na wute rahmatullahi alayhi léegi an iraakin moo ko jëlee ci Irak mu jële ko ci Irak Irak <laughs> ah ah Allahu akbar Irak mu ibnu malik mooy iraq ibnu malik alxifaari alkinaaniyu almadaniyu rahimahullahu taala génn àddina après les années cent rahmatullahi alayhi alxifaari an abi hurayrata moo ko jël seydna abu hurayra alxaafizu dawsi euh, euh, ëppulum solo 5374 5374 5374 muy bu eh, nit ñu bari wuute ci nan la tuddoon radiyallahu anhu génn àddina lan euh, cinquante-neuf mu ngi dugg àjj ci l'islam jamonoy Xaybar ci la fekk si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa targhabu an aaba'ikum faman raghiba an abiihi fa huwa kufr voilà mu ne laa targhabu an aaba'ikum laa targhabu an aaba'ikum faman raghiba an abiihi fa huwa kufr léegi kaanda bu leen mu ne yeneen saa nee na bu leen xe bu leen bu leen ñàkk a bu leen bañ askan wi leen borom bi boole seen bàyyi waaw ndax képp ku def loolu lool ak kéeféer la ci moom kaanda al imaamu abul xuseyn muslim ibnul hajjaaj ñi ko soloo xadiis bi yépp benn imaamu ahmad mi leen jiitu woon benn bërëb kese la ko indi imaamu al gis nañ benn bërëb imaamu ahmad muslim tamit benn bërëb moom mu ngi ko di kitaabul imaan baabu xaalil imaani man raghiba an abi mu ne haddathanii Haaruun ibn Sa'iid al-Ayli mu ne nettali suñu sëriñ di Haaruun ibn Sa'iid al-Ayli rahimahullah di Haaruun ibn Sa'iid ibn al-Haytham ibn Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruz as-Sa'di mawla Abu Ja'far al-Ayli rahimahullahu taala gane àddina vers les années cent soixante dix génn àddina deux cent cinquante trois rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana ibn Wahb gis nañ ko sànq mu ne Abdallah ibn Wahb qaala rahimahullah akhbarani Amr gis nañ ko sànq an Ja'far ibn Rabi'a gis nañ ko sànq an Iraq ibn Malik gis nañ ko moom tamit annahu sami'a Aba Hurayrata mu ne moom dégg na Seydina Mawlana Abu Hurayra hurayrata radiyallahu ta'ala anhu muy wax lan anna yaqulu mu naan inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala la targhabu an abaa'ikum wa man raghiba an abiihi fa huwa kufr voilà loolu xadis baa gi wax nañ la xadis yi naa Omar bi ngi so 1704 xadis boobu amoon na ci mooy discours am boobu nga xam ne moom la defoon fàttali woon nañ la ko ci jotaay bii ñu génn ne la xadis boobu noonu doon na wax ci wàllu kii askane la boppam ci kurul baayam <coughs> avant muy wax ba pare yoneen saa sam nee na laa tutruuni kama atrati nasaara Isa ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam bu leen ma tag tagal comme ni nga xam ne noonu la eh, eh, eh, nasaraan si waa jàngu bi doon defal Isa ibn Maryam ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaati wassalaam xadiis boobu Seydina Omar ne woon loolu lii nii ab aaya la woon sax ci alquran waaw loolu xam ne kon alquran boo xam ne dañoo xadaf mooy njàng bi dañ koo dindi dañoo yëkkati kàddu yooyu mais acte bi des waaw yooyu taxawoon nañ ci Abdullah yoo xam ne njàng bi day des mais yëkkati nañ li nga xamante ne mooy acte bi kon mu ngi noonu léegi nag xadiis bii nii kon lëkkaaleem ak bunt bi eh, muy xadiis Seydina wa Mawlana Abu Hurayra bi radiyallahu anhu mooy leer na baabu taxrimi intisaabil insaani ilaa gayri abi wa tawalli gayra mawali xaraam bu mu xaraam nit ki di askanale boppam ci koo xam ne du baayam yeneen bi alei saatu salaam nee na laa targhabu an abaikum bu leen di xemmem leneen waaw détourné wu retourné wu wane gannaaw askan wi leen yàlla boole seen bàyyi nee na bokkuma ci ñi waaw man daal saway man man man waay man moom man moom saway man moom man moom nekkuma ci gii quoi man moom ay askan yi moom ay askan yi moom man askan wi moom bëgguma ci nekk je change comme li waxoon je change mais mais mais mon nom mon prénom mon nom voilà ñoxor caw nga changé tudd ñoxor ci euh, euh, monsieur Nicolas euh, Dickinson waaw yaa caaxaan <laughs> yaa di caaxaankat bu rëy nga naan lam waaw waxoon nañ la it waa ji nga xam ne femme bi nga xam ne tamit changé na turu tur santu baayam def ci santu jëkkëram ak keneen <coughs> waaw wala ka muy concubinage na kam nekk ci ci ci kii bu bu bu xaram nekkal ko waaw ñu naan ko euh, changer turam ba pare ñu changer al kii boobu santam te loolu la ñu xamee ci baayam baayam noonu lañu mën a xame kii kii woy baayam waaw comme liñ la waxoon mais boo ko dindee boo ko dindee nan la ñuy xame ne yow ki sa bokk nga ak diw dara nan la ñuy xame ne dara tous la targhabu an abaikum bu leen di xemmeem leneen ku dul seen baay fa man raxiba an abiihi képp ku xemmeem wëli baayam loolu ak kéeféer ci moom lii day wane nag xaraamite la moo tax al imaamu al xaafidu nawawi rahimahullah al minhaj bi muy saraa xadiis bi mu ne waaw waaw mu ne nag fii am na mooy kufru gii nag yàgg nañ koo wax mooy kufru nduuna kufru mu ne ñaar la qiila fii ta'wilaan am na ñaar yuñ ko mën a dégg ahaduma annahu fii haqqil mustahq mustahil kii dagana loolu ne waaw si lii la ñu ne ko yow mu ne si comme li ñu waxoon waaye xam naa ne nee nañ sax alxuraan la woon yoon saa sam ter na ko mais man man man askan wii man man man man man dama cee bokkul man nanguuma diw nekk sama baay te moo ko tey xam wa huwa ya'lam comme hadis bi ñu génnoon bee paase man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi fal jannatu haram képp koo xam ne mu ngi woote boppam ah, ci keneen ku dul baayam ah te moo ko gën xam-xam ko loolu ba pare def ko kooku àjjana xaraam na ci moom waaw ki daganal lool nag ginnaaw bi mu xamee lii mun a sii mais dagan na kooku la kooku moom day dal nii mooy kooku ak kéeféer la tey dëggu kàddu gi ci loolu comme l'imam fàttala ko l'imamul Qurtubi doon wax bi wees abu abul abbaasi rahmatullah alayh mu ne waaye walaysal muru euh, abdu benn ko bopp wasaani annahu kufru ni'ma wal ihsaan wa haqqullahi ta'ala mooy euh, weddi xéewal gi la yàlla defal la ak rafetal gi mu jëme ci yow ak aq bi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka am ci yow loolu lépp mu defal la xéewal la wu defal la génn la ci ñàkkaam amal la waaye wa ab abiihi sa baay bi nga xam ne comme liñ la waxoon borom bi day def ay xol yoo xam ne sa baay ak sa ndey loolu ñu ñu tàng tàng diine ma gaaw a kii buñ amee bébé moom dañuy dañuy nooy daal woyof ci moom même bu dee tar nañ ci ñeneen yi waaw woyof ci moom nangu moom kese moo ko moo ko ñemee yàqal ay nelaw bu nelaw liir bi jooy mu yeewu maa ngi Eh, sama doom lalalala di seet di yëpp di taxantu ci kii ci lëndëm gi ak loolu di ko tette di ko kii te kenn manu ko woon a yeewuloo heure boobu gis nga xol boobu yàlla def ci moom mu am yërmande ci yow lépp lu baax mu yéene ko lépp lu kii sa day te bàyyi yoolu waa loolu nga ñëw nag ne léegi saa waay dara fii laa wax ak ah, boobu mu amoon ci yow waaw wa wasaynal insaana bi waalidayhi ihsaana waaw loolu nga xam ne moom la la borom bi di fàttali boroom bi daal lay dénk yow jaam bi ci sa ñaari waajur ihsaanaa rafetal defoo ci tus nga ñëw wal iyaadu billah eh, eh, eh, étape yi ñu jaar ba borom bi daal di koy tudd xamalatu ummuhu kurha wa wada'atu waaw loolu yépp nga teg ko ne nga xam ne sa ndey bi mu la ci coono boo xam ne saabu lu ëmb bi gën a avancé muy gën a ba mu lay wasin ci coono akuk faiblesse waaw mënatu la bouger ci lal ba mu ne toog na ay fan ak yu mel ndox bu baax sax manu ko lu ne ëmb gi mu la di lay feral mu nekk trente mois sa baay tamit taxaw ci yooyu yépp jamono yooyu yépp nga ñëw daal di dóor lépp ci suuf ay day non man eh, man ay man ah, ay man askan wi man ba goment ba nga ko ko ah. <laughs> walla yaa yaa li pour yaa bon yaa jëra yaa jëra dóor lu ëpp liif <laughs> waaw <laughs> mooy kufru neema. xaqu sa baay boobu te am ko ci yow nga war koo euh, li la borom bi wax euh, bi nga xamante ni ci la wax ne euh, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana mu waxaat ko feneen waaw ak wa qadaa rabbuka alla ta'budu illaa iyyahu wa bil walidayni ihsana waaw borom bi moo digle lii la def ne da ngeen jaamu wéetal ku dut moom ginnaaw gi li ma teg sa ñaari waajur rafetal dong ci moom ak boom nga dóor ko ci suuf bokk yaakaar nga ne bokk na ci rafetal déshérité ne saa bàyyi kii moom juruma ginnaaw bi nga xam ne moo la nga ne askan wi moom wuu askan de pauvre la askan de ñàkk waaye waaye wuu askan wi bokk sa casque non man man moom man je veux être ano euh, ñu anoblir ma def ma am noble alors que fekk maa ngi rester fii hoy wal iyaadu billah mu ne lool kufru àqu sa baay walaysal muraadu liñ ci jublu nag du al kufru alladhi yuxrijuhu min al bi génn nit ki ci millatul islam ci yoonul islam mooy koo xam ne daganalul mbir mi waaye nag que daa jàpp ne waa mais xam naa ko mais suuf ko man mes intérêts euh, euh, nekkul ci may askanalu ci kii foog ma changer ñu ne ko mais mu ne waaw mais je sais que bon c'est un péché mais bon ah pas faire comme autrement <laughs> kooku kufru boobu mooy weddi xéewal gi ko yàlla defal mais àqu baayam waaw mu ne lool comme lu yonent wa wa hada kama qala sallallahu alayhi wasallam yakfur na bi mu ne jigéen ñi dañuy weddi yàlla dem naa àjjana gis leen. ñu ëpp fa ndaw sa ne ko waaye yeneen saa sab lan moo tax ñu ëpp fa mu ne ndax ñoom yàq fur na saxaaba yi ne i jigéen ñi ne déet yàq na al waaw yàq fur na al ashir ju rafet doo leen moom lañ li eh, suul waaw boo defoon lu baax kenn defalal lu baax kenn ci ñoom sa dund yëpp benn bis ñu gis ci yow lu wuteeg loolu ñu ne masoo fee def tous <laughs> taxawoon nañ ci loolu voilà kon nag mu ngi noonu quoi loolu tamit gravité bi nga xam ne mooy kufru ni'ma quoi moo daal imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi di wax ci wàll wi euh, euh, euh, mu ne wa qaala ba'du waaw ginnaaw bi mu indee li nga xamante ne mooy comme waxu imaamu Nawawi bi rahmatullahi alayhi ki nga xam ne mooy loolu mu def yelloo na mooy def na jëfu kéefër loolu beneen la def na jëfu kéefër mais defu ko kéefër mu ne wa qaala ba'du am na lenn ci ñi shara hadis bii di wax rahmatullah alayhim naan sababu itlaaqi kenn ci ñoom naan sababu itlaaqil kufri huna annahu kadaba ala allah ndax li tax ñu yore saa sa tudde kii ne lim def kéeféer la parce que moom daa naral yàlla nga ne loolu mu demee ka annahu yaqul ndax ki ne ki ki kii juru kii juru ma man léegi damay changer askan damay changer sama lépp aw dara lu may wane ne ku ma gisati wala samay kayit wala lool luy wune ñii laa bokku voilà man sa waay der bu weex fan man weexuma man je vais être ñuul dem daal di def ay pigmentation nañ la ko defal gars yi nga xamante ni mooy chirurgie euh, chirurgiens yi ñu defaral la wala boog man damaa ñuul mais bëggatuma ñuul jël ay pommade waaw yàq sa der bi di ko ci diw ngir mu weex ngir am beneen dar der boo xam ne wute naa bu ñuul bii voilà yooyu yëpp ci la yooyu yëpp ay xeetu daa bokk ci génn ci xeet wi nga bokk ngir mel neneen mel ni da nga naan yàlla daal daa juum wala yàlla lim ma def man neexuma lu tax mu may def lii allahu akbar moo tax mu ne ka annahu yaqulu waa ji day mel ni naan xalaqanillahu min maa'i fulaan parce que boo ne kii juruma këlee ma jur mu ngi mel ni da nga naan man borom bi ba may bind ci ndoxu keneen keneen mooy saa baay walay sa noonu li annahu innama xalaqahu min ghayri ci keneen la la bind mais kooku bëggoo ko nee nga wal iyaadu wal iyaadu wallahi billah mu ne tegtaloo nañ ci xadiis bi euh, bon loolu euh, garaawul voilà wallahu ta'ala alam léegi imaamul xaafis di indi waxu imaamu ibnu Battaal boo xam ne ci la ñuy jeexalee lu ama am solo ci fii nii buntu bii nii mu ne parce que am na benn affaire mooy euh, am na ñoo xamante ni mooy lii imaam ibnu Battaal di wax lu ama am solo la xam nga daa woon nañ ci jotaay bi weesu li borom di wax naan ud'uuhum li aabaa'ihim huwa aqsatu 'inda Allah waaw woowee leen seen bàyyi loolu moo gën a jub moo gën a ànd ak justice ak ak njub fa yàlla waaw ak akum ja'ala ad'iyaakum abnaakum ñi ngeen di woowee naan yéen a leen jur te da leen a adopté borom bi deful ñooñu ñuy nekk seeni doom waaw loolu lépp léegi mu des kon bu boobaa borom bi daa tere ci suuratu ahzab comme niñ ko gisoon jaruñu ciy jaarat fàttali nañ ko aay yi nii euh, nit ki di askanale boppam ci ko mu bokkul sauf que wax ji rek naa nii attends parce que keroog euh, hadis bi doon wax ne euh, euh, sotti leen oxu sotti leen laa wax ah ci li nga xamante ne mooy ci ala wujuhil maddahin ak turab waaw oxu xëpp leen ci ñi nga xamante ñooy xar kanamu euh, euh, almaddaaxiina ñi nga xam ne ñooy taggaatekat yu mag yi jël suuf daal di leen ko xërëb ci seen xar kanam yi gis nañ ko keroog muy ci baabu karaahatil madh fil wajhi liman xiifa alayhi mafsada min i'jaab wa nahwihi wa jawaazi liman amina dhalika fi haqqihi waa xadis seyna euh, mu doon xadis crise yaa fay sa waay loolu soriwul eh, kii di moom moo xam ne imaam mooy chapitre 360 mooy bi mu ne woon xadis wa an Hammaam ibn al-Haarith an al-Miqdaad radiyallahu anhu foofu lañ soxla al-Miqdaad boobu waaw mais al-Miqdaad moomu <laughs> waa ji bi muy tagg Seydina Usmaan al-Miqdaad daal di jataab wala rukbate mu daal di sukk ca jël suuf si di ko xëpp ba Seydina Usmaan ne ko waaw maa wala <laughs> noora dal mu ne ko yonent saa sallam moo ne idaa ra'aytumul maddaahiina fahthuu fi wujuuhihimut turaab rawaahu muslim waaw allahu akbar parce que moo ne bu ngeen gisee ñi nga xam ne taggaatekat yu mag yi kër leen su xëpp ko seen bopp seen xar kanam yi alors almirdaad boobu mais radiyallahu anhu bokk ci sahaaba yi njëkk a tuub ne woon Makka waaw mais moom moom moom moom almirdaad kan mooy baayam am mais dañ naan ko almirdaad ibn aswad te al aswad da koo da koo adopté woon kese daa bekkoon xalifu al aswad al yawm waaye mais loolu luñ koy boolee mu ne la léegi nag kaay déglu qaala ibn Battal al imam ibn Battal <laughs> ndax ba léegi am na ñoom dañ naan ko al Miqdaad ibnul Aswad te borom bi nee na ud'uuhum li aabaa'ihim woowee leen leen seen baay yi mu ne qaala ibnu Battaal al imaam ibnu Battaal al Maalikiyu rahimahullah nee na laysa ma'naa haadayni al hadiisayni anna man ishtahara bin-nisbati ilaa ghayri abi annahu an yadxula fil wa'iid kal Miqdaad ibnul Aswad voilà mu ne lii nag xadis bi tekkiwul ne ki nga xam ne ñaare mooy xadis yi mu doon shara xadis Seydina Abu Saïd al-Xudri bi no abu Sa'd ibn abi Waqqas bi man idda'a ila ghayri abi wa huwa ya'lam annahu ghayru abi ak la targhabu an abaa'ikum mu ne nekkul ki nga xamante ne nii maanaaw xadiis yi nag tekkiwul ne képp koom dafa siiwee ci ñu koy askanale ku dul baayam que ne automatiquement day dugg ci tëkku bi yoneen saa salaam daal di tëkkoo comme al Miqdaad ibn al Aswad wa innamal muraadu dëgg-dëgg li ñu jublu mooy bii man taxawala mooy koo xam ne an nisbatihi li abi ila ghayri wa kaanu fil jaahiliyati laa yastankiruuna an yatabanna ar-rajulu walada ghayrihi wa yasiiru al-waladu yunsabu ilaa alladhii tabannaahu hattaa nazala qawluhu ta'aalaa ud'uuhum li-aabaa'ihim huwa aqsatu 'inda Allah wa qawluhu subhaanahu wa ta'aalaa wa maa ja'ala ad'iyaa akum abnaakum suuratu ahzaab gisoon nañu mu ne mu ne liñ ci jublu mooy ki nga xam ne moom ci moom moom moom moom moo tay man taxawal an nisba moo jël fi ko yàlla askanewum askan wi mbokk mu toxoo ci jëm ci keneen jóge ci baayam ne soxlaw ma kii di ma nekk sama baay léegi ut keneen te mu xam tere gu ko yoneen saa sam tere tay ko ba pare tànn ko de seen yi dem defari këyit yi waaw lorsque la la nationalité française ñu ne ko bon monsieur faut savoir que vous avez la possibilité euh, de changer votre nom et prénom ñu ne yii wee Muhammad moom yaa subhaanallah am na ñoom di la Muhammad moom fii ci France bon yor tur boobu wóoru wal iyaadu billah parce que sa affaire bu dox boo jàngee ba pare même booy jàng ecole boo nar dem il suffit ñu gis Muhammad ñu la kii wala entreprise yi li may def yii loolu il faut nga sóoraale ko bari na ñoo xam ne looloo tax seen doom tuddewuñ ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam wal iyaadu billah di gis nga ñun ñun am na ñoo xam ne seen doom tuddewuñ ko Muhammad te bëggoon nañ ko mais yaa yee wala ñu xool tur boo xamante ne amaana mooy gën a sori que nit ñi bu ko waxee même bu dee lu ñu mën a woo yeneen saa salo mais boo xam ne moo gën a sori surtout Muhammad moom Muhammad moom ay ay boobu moom nañ seet euh, ta bu tànnee Ahmad sax c'est pas que wala yeneen yi que loo xam ne en tout cas moo gën a sori daal euh, Muhammad moom mil a baax Seydina <laughs> kañ la tudd noonu nekk problème mooy xanaa ci ñun boroom xol yu feebar yeeg suñu xol yu yées yi waaw parce que lan yow tubaab yee ngi xalaat leneen walla yàlla bi la mais yéeféer loolu lañ ma sa xalaat loolu moo ma sa am ni walla yàlla bi la léegi nga arrêté nga bëgg bàyyi lu baax loolu léegi di ko tudd ay tur yoo xam ne c'est neutre <laughs> bon man tur sax la ñuy xool quoi Muhammad moom vraiment j'aimerais bien mais bon vous savez on est en Europe on n'est pas en Arabie saoudite on n'est pas à la Mecque ni à Médine <laughs> bon quel prénom on va choisir léegi ñu jël di sa kii bi calendrier bi di xool wala xool boo xam ne en tout cas. Euh, nit ki man bu ko tuddee mën naa faufile wu ci biir mbooloo mi wal iyaadu billah bon en tout cas tout ceux ki sont musulmans moom bi yeboo bon c'est c'est c'est wal iyaadu billah <laughs> léegi yow ñu ne la léegi loolu man na nekk nga ñëw jël sa tur bi la sa baay joxoon nga changer bon changer tur mën naa nekk bu dee tur yoo xam ne day gaafalaateeg yooyu nit ki man na koo changer. yonent bari saa saab ci boppam wala tur bu tagge lool ñoom sa Zaynab Barra lañ tuddoon mu changer leen waaw ñii tuddoo Abdu Shams jaamu jant bi mu changé leen loolu mën na nekk nit ki mën na bu dee tur yu mel noonu waaw waaw euh, yow comme ni ñenn ñi di wax yow boo amee doom daanaka doom joo am borom bi jël ko nga am doom ñu ne ah kii dañ ko tudd tur boo xam ne day tax mu des yow loolu mooy taxal desal wala yàlla mooy desal jaam yi kii dund ki du dund yàllaa koy des wala tur bi moo tur moom moo moo am capacité loolu moo tax waxi caaxaan yooyu ak ñi nga xam ne du ñu xalaat sax bu def yooyu léegi rek seytaane borom bi ci maandu teem mu bàyyi nen ba ñu ko tuddee nu baaxut waaja dund ñam tudde woon ay Sulaymaan ay Isaa ah ak nàngam ay nàngam ñooñu nag faatu kim tudde nag tur bu baaxul ah, <laughs> ah, <laughs> ah, <laughs> kooku nag daal di dund nag ñu ne waaw gis nga lii la de waaw waaw waaw ah, loolu wal iyaadu billah kooku bu nit àggee foofu ci pas-pasam bi yoboo mu dem seeti defariwaat vraiment pas-pasam te xam ne moom amul pas-pas bu baax wal iyaadu billah kon mooy nga ñëw ñu ne la léegi changer nga ñëw changer turu baay waaw tour bi la sa baay joxoon nga changer ko te yii ma wax nii taxul ba pare changer sant bi waaw mais tubaab bi doxul de toute façon yool ngay def yàlla bu bëggee ne dañ lay exclure tout le temps noonu lay demee waaw léegi de toute façon da ngay wax léegi changer sa baat bi di waxi comme si yow yaa fi ba waroon wax ku la dégg xam ne kii ah kii de sénégalais la moom accent sénégalais yoroon nga travailler loolu dindi ko booy wax français mel ni dangay ngay foog ne tubaab mais boo ko waxee ah, tubaab bi wax téléphone mu wax ak yow liggéey bi mu war a kii boo ñëwee mu gis la bu dee ne ku ñuul rek lay bañ da lay teggi ni nële ak noo mën di tudd ah je pense que ñoom si voilà la ko ci sa kanam ñenn ñi quoi bu dee dofu <laughs> ah oh bon je pense que je me suis trompé de candidat euh, j'avais vu un Nicolas euh, <laughs> Nicolas Leblanc alors que bon mais ñenn ñi bu dee am la ko wax noonu ne bon je pense que je me suis trompé je vais euh, voir je vais vous tenir au courant je vous ai voilà defal la entretien. waaw diisoog yow ci liggéey beeg yooyu nekk yooyu yëpp dara mooy day bañ rek ñu taxé ko de raciste ak bu ko defee problème yi mu ci man a am devant la justice mu ne la waaw mais ba nga ko wanee gannaaw lañ jël mbir mi sànni ci poubelle bi kenn du la woowaat léegi nga yàq sa côté diine la taxoon nga def ko mooy jàpp ne ca ngay ami liggéey léegi nag nga gis léegi amoo ngërëm doo am mu yàlla doo am ngërëmu jaam yi ndax képp kuy sàkku ngërëmu jaam yi jaare ko ci merum yàlla kooku doo am ngërëmu jaam yi doo am te doo ñàkk ngërëmu yàlla waaw waaye bu dee ut ngërëmu yàlla jaare ko ci na jaam yi mer di nga am ngërëmu yàlla te jaam yàlla moomu dina tàggat ay xol yoo xam ne dinga am seen ngërëm lii mooy dëgg mbir mi yàllaa fi ne bu kenn yaakaar ne ni mu léegi nii mbir yi noonu lay dem mais jare sa wërsëg fan la ne kan moo koy inna allaha huwa razzaq dhul quwwatil matin borom bi mooy aji ki nga xamante ne mooy wërsëgal akoon bi boroom euh, kàttan gu dëgër gi kon nag loolu nañ ci bàyyi xel quoi nga xam yooyu yëpp moo tax mu ne ki nga xam ne ki ñuy wax fii tekkul ko am ne dafa fekkoon mu siiw dafa siiw ci ñu koy askanale diw mais bu dee kook juru ko mais du loo xam ne lu mu bëgg la lu mu tay la ak loo xamante ne moo ko tànn waaw waaye ki ñuy wax fii mooy ki nga xam ne siyamaa moo ko tay ah aliman xam amidan tay ko muxtaaram tànn loolee changer ko jóge ci kii lañ ko as kii mooy askanam mu jóge foofu ne kooku dootul baayam askanale ci keneen wala ci group sàngam mu génne boppam ci group boobu wala waasoo askanale boppam yeneen waa aasu mu ne wa kaanu te nekkoon nañ al imam ibn Battal rahimahullah mu ne nekkoon nañ fil jaahiliya laata l'islam di ñëw ta riir googee laa yastankiruna ñoom doonu ñoon bañ le fait que benn nit gis am benn xale boo xam ne doomu jàmbur doomu keneen koo xam ne bon duñ ko def nag ci usurpation du loo xam ne day jël yooyu eh, maa ko tey def naa déet mooy dalay neex quoi ah yow di sa doom ji neex na ma lool après nag mu jël ko doomoo ko bàyyoo ko <laughs> bàyyoo ko ci kaw noonu nag ñu koy askanele xale boobu léegi kenn dootu askanele ko ko jur waaye keneen lañ koy askanele loolu garaawul woon ci ñoom ba ni borom bi di wàccee nag ne eh déedéet bu leen defati lool ud'uhum xale yooyee dee leen leen askanele seen bàyyi huwa lool moo gën a jub fa yàlla moo gën a ànd ak maandu ak wax ji borom bi wax ne borom bi deful ñi ngeen leen di wooy naan yéen a leen jur ci noonu te juru ngeen leen ci seen geño ñooñu duñ seeni doom waaw wa maa ja'ala borom bi deful ad'iyaakum ñi leen di wooy naan yéen a leen adopté wala yéenay seen bàyyi ñooñu yàlla deful ñu nekk seeni doom la wax fa nasaba borom bi daal di askar kullu wahidin ila waa turika fa nusiba kullu wahid ku nekk nag ba boobaa nag ba aay yooyu wàccee ku nekk ñu daal di lay askane la nag ca sa bàyyi ba nga xam ne moo la jur dëgg-dëgg ñu bàyyi al intisab ila man naa ka nga xam ne di askane nit ca ka ko doon noonu ka ko adopté woon ka nga xam ne moo ko bàyyoo woon waaw moo tax waxoon nañ la Seydina euh, Zayd ibn Haarisa dañ ko no Zayd ibn Muhammad bi aay yi wàccee Zayd doomu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu Zayd waaye ay yi wàccee kenn ko Zayd ibn Haaris lañ wax mu ne waaye eh, laakin waaye baqiya ba'duhum ba'duhum am na ñoo xam ne ñoom loolu dafa mujj dafa des siiw ci ñoom mooy nañ leen di askanale dañoo siiwee ca kañ leen di askanale waaw bi man tabanna fa yuzkaru bihi li qasdi at-ta'rif la li qasdi an-nasab al-haqiqi léegi nag kooku ñu koy woowe noonu continuer di ko woy noonu pas parce que borom day digle ñu tere ñoo bañ dañuy def continuer déedéet ngir rek ñu xàmmee ko loolu lañ doon wax is Ibrahim ibn Miqsam Abu Bishr si yowoon ci la ah ibn Ulayya bëggul woon lool Ulayya moo yaayam moom Ismaïl la tudd baayam di Ibrahim mais sauf que yaayam moo gën a siiw te boroom xam-xam bu mag la woon xam nga loolu moom neexu ko mais eh, ñoom imaamu Dhahabi rahmatullah doon wax ne mais waaye loolu dara newu ci way ah c'est juste ngir yoo xam ne moom la parce que boo nee sa Ismaïl ibn Ibrahim léeg-léeg ñin ñi duñu xam kan ngay wax mais boo ki ngay wax loolu c'est juste pour ça quoi même bu dee waxoon naa li gën a mat mooy imaamu Shafi'i nga xam ne taalibeem la woon doon dox waaw ba ko doon woowee Ismaïl ibn Ibrahim bu dee gaa yi gis na ni ñii xamuñ mu ne wala boog ki nga xam ne moom la nit ñi naan Ibn Uyayya waaw ngir sàmm loolu dafa am solo mu ne nag dafa am ñoo ñu ràññee mooy kan ki ngay wax kan la ñu mujj continuer di leen askanale ka leen doon no ka leen bàyyoo woon loolu nag moo xew ci al waaye nekkul ne mukk ngir askanale ne al mooy bàyyam déedéet ndax al aswad du bàyyama ah, da koo doon da ko bàyyoo woon waaw ki nga xam ne mooy bàyyam dëgg Amr la wal Miqdaad ibn Amr ibn Tha'laba ibn Malik ibn Rabi'a al-Bahraani waaw mu ne baayam daane woon ki nga xam ne eh, xalifu Kinda aliyew waa Kinda la woon léegi ñu ko moo tax ñu naan ko al-Kindi ginnaaw gi summa xaalafa huwa al aswad moom kantaam al miqdaad mu daal di am alliance ak al aswad ibn abdi yahuud az-Zuhri bokkoon ci kilifaay Quraysh léegi mu fa tabanna al miqdaad mu daal di adopté al miqdaad fa qiila lahu ibnul aswadi ñu koy wax ibnul aswadi waaye tekkiwu na aswad mooy baayam mu ne intaha mulaxasa muwaddaha imaamul xaafid na xajar indee wax imaam ibn Battaal mu ne jeex